أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله التزمت بالله واستجرت بالله واستعنت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم تسليما على خادم الحضرة القدسية عين رحمة ربانية أمين العصا إلهية rusul mamlakati samadaniya bisaatil xullati taajil mahbubiyati alfatihil xaatim mawlana muhammad abil qasim wa ala wa ashaabihi xaqa qadrin daal azim alhamdulillahi rabbil alamin yow borom bi azza wa jalla yow yàlla mi nga xam ne yow rek yaa yàlla ku dul yàlla du yàlla say jaam kese yem ci dellu nañu dajawaat ci benn pàkk ci say pàkk mm, di la delloo njukkal di la kañ di la bakk di nangu ne yaay seen borom di beesalaat buumi kóllëre ci yow borom bi subhaanahu wa xam ne yaay ki amul moroom ki am moroom motul boroom kamat boroom amul moroom ñu ngi ziyaare bokk jullit yépp ci weer bu tedd bi di shah ramadan yal na yàlla guddal fani te wéral cëri yal na yàlla guddal fan yi te barkel ko suñu yëngoo suñu dal yal na lépp di yàlla yàllay kese subhaanahu wa yàlla bu ñu dal ci fitna yàlla bu fitna dal suñu kaw lu ñu sumb yal na sotti lu ñu jéem yal na antu lu ñu tàmbali yal na yegg yàlla bu kenn am ci ñun cër bu dul yàlla subhaanahu wa taala déwéniti leen déwéniti leen déwéniti leen fekk ay déwén yu takkoo takku mbokk yi nañ xam ne yàlla dey subhaanahu bari na téere yu mu wàcce woon yàlla wàcce na ay téere di wàcce ay téere ba wàccee téeméeru téere ak ñeenti téere yi téere mi ngi wàccoon ci kaw yonent yàlla aadama alayhi salaam am na téere yoo xam ne mi ngi wàccoon ci kaw doomam te mooy sayidna si isa alayhi salaam moo doon caatam waaye am na yeneen ci ay téereem yoo xam ne mi ngi wàccoon ci kaw sayidna nuux alayhi salaam am na téereem yoo xam ne wàccoon na ci kaw seydina ibrahim inna hadha la fi suufil ula suufi ibrahima bu muusa ñeenti téere yu mujj yi mooy tawraata bu muusa zabura bu daawud injil bu isa alquran gi nga xam ne moom lañ yore te mu wàcce ci kaw seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam téere yooyu ñu tuddoon yépp amul benn ci téere yooyu boo xam ne tey jii mi ngi dundati déedéet téere yooyu yépp daal dina raaf jamono néew na lu mu ci xamati na yonent yooyu dem seen téere yooyu noonu lañu deme demee dem nañ ci junniyaat ak ñeenti téeméer at yu teg benn xaraf musu cee jóge alquranu démb ga mooy alquranu tey jii waaye alquranu tey jii mooy bi ndaw yi di jàng ëllëg de moom la fi maam yi bàyyi woon bàyyi ci lañu dund waaye ba sët bay mujj a juddu ci alquran gi ci la léppam di baaxee ci la léppam di rafete nitu yàlla képp ku yéeg ci alquran la yéegee képp ku falu ci alquran la faloo kenn ku nekk li mu am ci alquran la ko amee alquran bàyyiwul dara alquran yéwén na ci lépp ci fépp ci nu mu doon alquran xanaa fii la sama xam-xam toll wala fii la sama dégg yam waaye lii alquran tudd ko alquran waxu ci loolu amul alquran wax na lépp bàyyiwul dara ku baax ki te mooy xaadimu rasul di Cheikh Ahmadou Bamba yal na yàlla taas ci barkeem mi ngi wax ci téereem bi nee na akrim bi zalikal kitaab fiihi hudaahu wa sawaab fiihi alxitaabu wal jawaab min rabbina zil qidami moom xaadimu rasul moo naan mu ne teraangay teraangay foo koy wuti nee na bizalikal kitaab mu ngi ci téere googale yow kii dem penku yow kii dem sow yow ki jëm bët saalum yow ki jëm bët gànnaar akrim bizalikal kitaab mag mag yi teraangay teraanga yi dayog dayo yi nee na lépp bizalikal kitaab mi ngi ci téere boobu di alquran moom xaadimu rasul moo wax loolale nee na nekk na ci alquran hudaahu yoon ngi jëm ci yàlla nga xam ne boo ko wàccul ci yàlla ngay yegg te ku yegg ci yàlla baax le fii baax le fële nee na benn yoon dong la mooy alquran gi waaye wa sawaab nee na yool goo xam ne dootul dakkati aljana ga nga xam ne dootul fay nee na boo ko bëggee am ci alquran ko koy amee nee na wa fiihi moom sëñ Tuubaa mooy wax ba léegi nee na fiil xitaab wa jawaab li nga bëgg a laajte ak li lay tontu lépp mi ngi ci téere gi ana lu waral mu ne min rabbina ngir mi ngi bawoo ci suñu zil qidami moo mi nga xam ne moo njëkk-njëkk mooy njëlbeen ab lépp lépp ci moom la gongeekoo te moom yàlla gongeekuwul ci dara yàlla nañ ko yàlla fayal yaa rabbi kon alquran ngi nii lépp lu doomi aadama di xalaat lépp lu doomi aadama fabriqué lu mu inventé lu mu feeñal lu mu doon ak fu ko jëlee ak ñan ñoo takkatoo def ko lépp yàlla ndëxañ na ko ci téeram bi yal na yàlla fay mag ñooñale alquran ku ci téye du deñ di la ñoddi ba teg la ci loxoy naa Muhammad ngeen ànd jéggi siraat dugg aljana yàlla teral leen yàlla nañ ko yàlla defal képp ko bàyyi alquran bi gannaaw doo deñ alquran di la pamti pamti di la njatamal di la gësam di la jeex ba nga des ci gannaawu gannaaw yi yàlla nañ ci yàlla musal kon nitu yàlla yi musuñoo am lu dul téere gi musuñoo nampatal seen njaboot bu dul ci téere gi seen guddi seen bëccëg seen suba seen ngoon lépp ci téere bii rek lañ ko goon moo tax boo demee ku baax ki Mawlana Cheikh Ibrahim di Baay Ñas yal na yàlla taas ci barkeem mi ngi naan fal tajalan na hifza kitaabakal karim karamati ila liqaykal azim shawqi wa hubbi fiihi laa yushfi illaa nuzuli wa irtihaali fii moom baay ni ngi naan yow yàlla na nga def alquran muy sama karaama karaama boo ma munti jox ci karaama yi na nga def alquran ngi sama wëttu ko sama njaboot wëttu ko sama askan ak sama xeet wëttu ko loolu di seen karaama te loolu bu mu dakk mukk bekk may daje yow yowmal qiyaamati moo tax yàlla may na ko loolale mu ne sama mbëggeel sama cofeel du dakk mukk dara mënu koo saafara bul nga may ma bu ma jeexalee kaamil la ma yëg ci kaamil bu ma jeexalee kaamil la ma tàmbaliwaat kaamil nii rek bekara may dajeg yow yàlla demoon na ba semaine bu nekk dana ci wàccee ñaari kaamil demoon na ba semaine bu nekk dana ci wàccee ñett kaamil am na doomu aadama ñu ne vingt-quatre bu nekk mu mujjoon na moom baay def ci wàccee kaamil eh, kon eh, bu baay melee nii wallahi war na mel war na mel noonu le kon képp koo xam ne yaa ngi bugg a roy mag ñu baax ñooñale téyel ci téere ji boo ko téye da baax la ci zahir danga baax la ci baatin danga defaru loo bugg a defar dana defaru danga baax ba wey baax di baaxal waaye da nga wey baaxal bay xar baax yal na yàlla defal loolale kon bismillahi rahmaani rahim bismillahi maa ngi sukkandiku ci doole yàlla bismillahi maa ngi demee kattanu borom bi subhaanahu wa taala bismillahi yàlla mooy njëlbeen bi nga xam ne amul tàmbale càccayi bismillahi yàlla mooy aj des gi nga xam ne amul jeextal be dappet rahmaani teraangay biti yàlla la rahimi teraangay biir yàlla la rahmaani ngeneel yàlla la rahimi xéewal yàlla la rahmaani defaru ci biti yàlla la rahimi defaru ci biir yàlla la nee nañu bismillahi rahmaani rahim fukki araf la ak juróom-ñeent muy ñaar fukk bu bu benn fukki araf la ak juróom-ñeent mooy tolloog waahidun waahidun góogale mooy cëru Muhammad ci yàlla waahidun góogale kenn amu ci cër bu dul Muhammad keneen dootu ci am cër bu dul Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la tasaaroo ci moom jëm ci mboolem waliw yi comme boo ne ahadiya yàlla rek moo ko moom boo ne wahdatu yonent bi rek moo ko moom waahidiyatu moom la yàlla jox sayyidina muhammad ngir mu jox mboolem yonent yeeg waliw yi moo mbooleem mboolem anbiya yi mboolem awliya yi mboolem rusul yi ñoom ñëpp ñu ngi tëbboo ci waahidiyatu te waahidiyatu yi boobale ñu ngi ko tëbboo ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wahdatu waahidiyatu ahdiyatu incha allah taala danañ ko leeral bés bu ñu yeggee ci suratul ikhlas kon bismillahir rahmanir rahim fukki araf la ak juróom-ñeent muy waahidun am na bu ko jiitu mooy wahdatu am na bu ko jiitu mooy ahadiyatu ahadiyatu cëru yàlla la mooy azlul awwal kenn amu ca sottandiku kenn amu ca cër kenn amu ca sottandiku bu dul borom bi subhaanahu wa taala mooy bu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam fa awha ila abdi ma awha li mu jagoo kenn jagoowu ko li mu yor kenn yoru ko la mu doon kenn musu ko doon te kenn dootu ko doonati ku ko doon rek moo la baaxe euh, ci ci ci ci ci waahidiyatu gannaaw ahadiyatu ak wahdatu euh, kon mi ngi noonale fukki araf yeeg juróom ñeent kon bismillahi rahmaani rahim boo demee tam boo kontee baat yi baat bu nekk nga génnee limam kon basmala mi ngi lay jox dana la jox junni ak ñaar fukk ak juróom ñaar foote moom mooy tollak wa yanqalibu ila ahli masuran baatina mooy baat boobale moo ta boo ci saxee sa mbég du dagg mukk boo ci saxee sa xéewal du jeex mukk lu mbooloo di def di ko tële yow kenn boo ko songe rek da koy yóbbu wa yanqalibu ila ahli masuran fukki araf la ak juróom-ñeent bismillahir rahmanir fukki araf la ak juróom-ñeent li mu baatinam junni la ak ñaar fukk ak juróom-ñaar bale junni la ak ñaar fukk ak juróom-ñaar kon bismillah rahmaani rahiim mi ngi noonale balaa muy wàcc buñ doon jàng dañu naan bismika allahumma yonent yépp loolu lañ yore woon ba mu ñëwee ci jamono yonent yàlla huut ba gaalam bi di départ moteur ba ko doon yóbbu di ko taxawloo ci la yàlla soppee ci bismika allahumma def bismillahi mujreha wa murseha moteur bi ko doon yóbbu di ko delloosi mooy bismillahi ba demee benn noonab yàlla googu ñu doon tuddee namruus bun kanaan ba muy sànni yonent yàlla ibrahima ci safara sa qul adu llaha aw adu rahmaana kon ci la ci rahmaan bismillahi rahmaani yonent yàlla suleymaan alayhi salaam ba muy bind bataaxal di ko yónnee buur bu jigéen boobu ñu doon tuddee balqiis di buuri saba ba muy bind keroog la mot innoo min suleymaan way noo bismillahi rahmaani rahim kon mbir maa ngi noonale nee nañu miim bu njëba ndoxi aljana ci lay génnee ndox moo xam ne du sàppi du sàlli allahu haaba nee nañu meewu aljana ci lay génnee rahmaani miimam boobale nee nañu lemu aljana ci lay génnee rahimi miim bu mujj googale nee nañu sàngaray aljana ci lay génnee tajri min tahtil anhaaru ñeent dégg yaa ngoog kon alhamdu mboolem xaaji cant yi aji sax la lillaahi ñeel borom bi rabbil aalamiina kii borom bi ndeefi alhamdu mboolem xaaji cant ñeent hamdal qadim lil qadim hamdal qadim lil hadis hamdal hadis lil qadim hamdal yàlla bindee lépp daal di yemb lépp daal di lépp daal doon sago moom yàlla ci boppam mu daal di yéemu ci jëfam yooyele aa ah, laysa laysa kamithlihi shay'un dara du yàlla yàlla rek mooy yàlla mooy xamdal xadim lil xadim doomi aadama bi bu defee lu baax yàlla bëgg ci moom ne kon ne amal abdu innahu awaab sama jaam ju baax a ngi nii jaam joo xam ne fu ma ko joxoñ fa lay jaar yàlla defal la ay teraanga nga ne alhamdulilahi lépp yàlla rek la yéen neen soomaa soom ngeen defalante ay teraanga kenn ku nekk sant moroomam yéen ay sabab dong ngeen ay mazahir ngeen waaye cosaan ba ki dooleel kenn dong mooy borom bi subhaanahu wa taala moo tax ñu naan alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent aji saxli lillahi ñeel borom bi subhaanahu wa taala rabbil alamina fii borom bindee fii kon allahu uluhiya la rabbi rububiya la moo tax yàlla nanguwul ne alhamdulillahi rabbi ilahil alamin aa ah, loolu du diis la uluhiya mooy maandoom gi moom yàlla yàlla bu la jëflante ak maandoom sa benn mbaax dootul ti bët bi ngay xoolee téere bi ku la ko defal yàlla la làmmiñ bi ngay jàngee téere bi ku la ko defal yàlla la nopp bi ngay dégloo ana ki la ko defal yàlla la asamaan si taw nga def sa jiw bay di ci génne azaka foog ne sa ngóora la ana kan moo tawal asamaan si ana kan moo saxal gàncax bi ana kan moo la may wér nga tal am dal bay bay am loo joxe kan la yàlla la kon alhamdulillahi yàlla bul jëflanteeg doomi aadama ci allahu dong rububiyaam uluhiyaam maandoom daal di dugg amul kenn koo xam ne danga mën a seqi ah, ndax bu boobaa dafay daal di tar dafay diis moo tax mu boole cantam ak uluhiyaam mu boole mu boole mbindam ak rububiyaam ngir doomi aadama mun koo dékku moo tax mu ne alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent aji saxle lillaa ñeel yàlla rabbil alamina ki nga xam ne mooy ki sàkk mbindeef yi seetal mbokk yi ni yàlla bindee doom ni yàlla bindee yàlla mooy ki jël sunguf dugal ko ci biir sànqal yàlla mooy ki jël sunguf dugal ko ci biir sànqal jël sanqal boobale dugal ko ci biir pepp jël pepp ba dugal ko ci biir cox jël cox ba dugal ko ci biir xetax jël xetex ba dugal ko ci biir ŋóot jël ŋóot ba dugal ko ci cëgg wala dugal ko ci gub gub googale mu bootal ko aw gattax lii yow doomi aadama boo bojjee nga dëbb buñ ne nanga ko delloowaat sa dee mooy taxawaay doo ko mun mukk kon rabbil alamina yàlla mooy ki defar mbindee fi kenn du defar ni moom yàlla mooy ki defar mooy ki sàkk mooy ki amal alam yi bari nañ bari goo xam ne kenn mun laa wax alam yi ni mu toll alam yëpp xam nañu suuf alam yëpp xam nañu doomi aadama waaye doomi aadama xamul alam yëpp lu tax ñu xam suuf nit a tax lu tax ñu xam ni Seydina Muhammad moo tax sallallahu alayhi wasallam amul jinne amul kondorong amul kiyaafi amul malayka kurbiyun dafaafata safarata taastati maastati mboolem xeeti lu yàlla bind lu nit mu xam ak lu mu xamul lépp xam na suuf ngir doomi aadama waaye lu tax mu xam doomi aadama ngir ki feeñ ci ñoom mooy xayrul bariyati di seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon rabbil alamina am na alam yoo xam ne ñoom ci ndox la ñuy dëkk bu ñu génnee rek dee am na alam yoo xam ne ñoom ci ngelaw la ñu nekk buñ ci génnee rek dee am na alam yoo xam ne ñoom ci safara la ñu nekk buñ ci génnee rek dee moo tax bu ñuy naan jant bi amuñu fa dëkk ngir tooke bi muy sànni mu ngi takk tàkk guddeeg bëccëg ay nangami junniy junniy barigo tooke mu koy taal ba ko yàlla sàkke ba léegi ay mbindeef mi fa de ren ji ñu toll wala ci weer bi ñu génn jant bi buusu na buusu goo xam ne war na ma téeméeri at defu ko moo tax nañ dem ak sago jaamu yàlla lu ma téeméeri at ci ren jant bi buusu na buusu goo xam ne ci weer bi ñu bawoo dem na ci nangami million wala nangami junni junni ay kilomètres dox na ko jëm ci suuf si yal na yàlla dimbaleñ yaa rabbi kon nañ delluwaat ci borom bi subhaanahu wa aalam yi Eh, ni mu toll kenn xamu ko rabbal alamin arrahmaani yàlla mooy zahir rahim yàlla mooy baatin nee nañ yërmaande yàlla yi bu doon téeméer la benn dong la wàcce ci àddina bi moom la ñuy ñun neen ci la taw bi di wàcce ci la gàncax gi di saxe ci la géej gi di bambulaan ci la jigéen di ëmbee daal matu wasin waaye du tee mu fàtte metitu matu googale ngir baatu rahmaani googale dellu ëmbaat addina gi mën a dox rahimi nee nañ juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent la yàlla mi ngi ko denc ngir yomal qiyaamati yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi maliki moom mooy buur maliki yawmi diini mooy buur kere ba ñuy teqale diine yi kenn ku nekk la nga toppoon ba mu tere la jaamu yàlla bu yomal qiyaamatee yaag loolu ngeen ànd taxaw ci kanamu yàlla nga seet ndax loolu dana la jëriñ yomal qiyaamati kenn ku nekk la la tere jaamu yàlla da nga sàppe ci ginnaaw loolu seet ndax dina la jëriñ ñi làmbu tere woon jaamu yàlla nga sàppe ci gannaaw mbëri seet ndax di dinañ la jéggaloo siraat ñi sport tere woon jaamu yàlla ay judo ay karate ay catch ay kung lépp loo tere woon jaamu yàlla ay football ak ay basket ay handball ay volleyball ay javelot ay disque ay poids lépp lu la tere woon jaamu yàlla waxtu julli jot nga bañ a julli ngir seetaan loola le bu ëllëgee nga taxaw ci gannaaw loola la seen ndax dina la mën a musal malik yow mi diini am na jëmm doomi aadama yoo xam ne yàqule nañu baaxleetuñu du dara dañoo toppoon ci seen jamono loo xam ne tekkiwul jëriñul am na ñoo xam ne cinéma rek moo doon seen mbir film bu mus génn danañ ko seetaan bàyyi seen leçon duñ ko jàng ngir bu ëllëgee ñu adme acteur boo leen musalaat ci acteur àddina yi wala actrice xam nañ ko lii yàqal na leen seen liggéey yàqal leen seen jamono lañu waroon a dajale jox seen njaboot ñu dajale ko muy paas ñu dem cinéma am na ñoo xam ne fa lañ jaar yàqule génération boobu yàqu am na ñoo xam ne musiciens yi lañ toppoon ay Ray Charles ay B.B. King ay James Brown ay Johnny Hallyday ay ñooñu lañ toppoon fii ak loolu mi ngi yëngu soxlañ lu jëm ci yàlla fii ak loolu mi ngi yëngu soxlañ lu jëm seen avenir bu ëllëgee yàlla bàyyi leen ñu sàpp ci gannaaw loola le seet ndax loolu dina leen mën a jéggaloo siraat maliki mooy buur mooy kenn ki nga xam ne moom dong mooy ki fës moo yore baat moo yore mën mun moo yore sañ-sañ kañ yow mu diini kara ba ñuy teqale bésu diin kara ba ñuy teqale diina yi kenn ku nekk la la nga téye woon muy sa awuwaay ñu seet ndax loolu dina la mën a jëriñ pencab yàlla googale maliki yow mi diin ñëpp danañu ñëw yowmal qiyaamati waaye ñëpp duñ tee yowmu diin de am na ñoo ne bu ñu génne yowmul yowmal qiyaama dañuy jaar ndey joore dugg aljana ñoom xamuñ ne siraat am na yal nañ yàlla boole ci ñooñu ñooy ashabul yamin wala ashabul maymana ñooñ dañuy génn bàmmeel rek jaare ndeyjoor dugg aljana ñoom xamuñ ne coono tax coono am na benn ngoog am na ñoo xam ne dañuy génn biir bàmmeel rek jaaree càmmoñ dugg safara yàlla nañ ci yàlla musal ñooñu tamit duñu yëg dara ci yawmu diini ni ñu génnee bàmmeel rek mooy asaabul mas ama mas ama wala asabu shimal ñoom bu ñu génnee bàmmeel ak càmmoñ la ñuy jaaree dugg safara yal nañ ci yàlla musal ana ñal ñooy ñëw yow mu diin yow mu diin mooy ñi nga xam ne seen lu baax ak seen lu bon moo tolloo la am ci lu baax loolu la am ci lu bon ñoom dañ ñëw yow mu diin yàlla seet seeni jëf bu leen di yërëm mu yërëm leen bu leen di mbugal mu mbugal leen kon benn kuréel a ngoog ñaareeli kuréel gi mooy lan mooy sëriñ si képp ku ñu toppoon danga nga ñëw yow mu diin de yàlla ne na yaa ngi nii ñu ngi nii doomi aadama nga ni ñoom lu taxoon wonoo leen yàlla nga won leen sa bopp ñuy bey di la andil di dajale ay azaka di la andil di dajale ay addiye di la andil boo waxee boo ne tisso balaa nga wax alhamdulilah ñu ne la yarhamkallah ñu jël seen salaire di la jox lu teewoon nga xamal leen yàlla xamal leen sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon sëriñ si tam dinañ yow yow mu diin de mooy yonanti al yonent yépp dana ñëw yow mu diin yow laa yónni woon ana loo waxoon nit ñi diw weddi na yàlla te moom ak yow dendoon lu teewoon nga woo ko ci diina yàlla gi ana ñan ñooy ñëwaat yow mu diin mooy ñi nga xam ne dañoo judd te juddu judduuñ ci biir sëy dégg ngeen wolof bi mooy doomi aadama yi nga xam ne dañoo juddu fekk seeni papa takkuñu seen yaay ñoom danañu dikk yow mu diin ànd ak seen ndeeg seen baay yàlla man dey dama feeñ seen diggante du maay ki soloon sama dàll di wuti jigéen waaye du ma maay jigéen bu ñu soloon dàll di ko wuti man de yàlla sag nattu rek ci laa feeñ yàlla attel sama diggante ñaari wayjur yi nga xam ne ñoo ma teg ci lim bi yal na yàlla musal yaa rabbi iyaaka yow yàlla képp naabudu la ñuy jaamu waaw yow yàlla dong yaa jagoo jaamu yow yàlla dong yaa yelloo jaamu yow yàlla dong sag jaamu njëriñ ci la nekk sag ñàkk jaamu ci la lor nekk iyaaka yow kott kott naabudu la ñuy jaamu kon lu doomi aadama jaamu bu dul yàlla perte na yàqule na alkule na mu joom dana ñaaw rek doomi aadama taxaw sa gannaaw bunt ne koŋ-koŋ nga ne kooku kan la waaye te yaay sëriñ bi ki ci ginnaaw bunt bi yoo xamagoo kan la kon li ngay woote mu sa taaliba diw dee faatu na kañ la faatu a ah, kañ la def loola le yow war ngaa réele loola le ngay woote maqaama yooyu le kon ki ñu war a jaamu kenn dong la allahu yàlla abudiya dafa am ubudiya am ubudiya nga jaamu yàlla ca nam ko bëggee mu jàmmal la nga bañ a jaamu yàlla ca nam bëggee mu teg la abudiya par force li mu namm ci yow danga ko def te doo am yool da nga toog nga saf duus nga dugg da nga toog nga sax wanoog dugg te bu doon la neex la doo ko dugg kon bañ nga koo jaamu ci ubudiya danga ko jaamu ci abudiya mu teg la feebar ñépp fanaana nelaw ba bët set yow kenn ngay bër nga doo mën a nelaw iyaaka na abudu boobale mooy allahu muhammadu iyaaka na abudu téeméer la ak juróom fukk ak juróom ñett allahu muhammadu téeméer la ak juróom fukk ak juróom ñett allahu juróom benn fukk ak juróom benn la muhammadu juróom ñeent fukk ak ñaar la juróom benn fukk juróom benn boo ko boolee ak juróom ñeent fukk ak ñaar mu daal la jox téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett mooy tolloog allahu muhammadu mooy iyaaka na abudu kon boo jaamoo yàlla te jaaroo ci Muhammad doo yegg mukk képp ku jëm ci yàlla te jaaroo ci Seydina Muhammad doo yegg mukk mooy baabullahi wa xaasinu fadli loolu la bàyyi wax ca téeram ba boo jaaroo ci Muhammad doo mos yegg ci yàlla yonent yépp ci Muhammad lañ jaar soog a yegg ci borom bi subhaanahu wa taala mu middul anbiyaa'i wa rusuli mooy kii tëbb yonent yi anbiyaa'i waaye mooy kii tëbb rusuli yi moom allahu muhammadu daana wàcc ci téere yi jiitu woon tawraata injil zabur ay téeri ibrahim waaye ni mu doon dikkee daawul dikkee allahu muhammadu kon ñëpp yem ci xam ko waaye dafa doon doon am laxalama hudu am laxalama hudu juróom ñett araf la dangay fekk alif benn alif moo ca nekk ak ñaari laam ak benn xaa mooy allahu ba da ca fekk ñaari miim ak benn xaa ak benn daal muy muhammadu kon dana doon wàcc ci téere yi daawuñu xam firiga naka bu ñuy tàmbali sooratu yi ñu naan alif laam miim wala alif laam saat wala alif laam miim raa wala kaaha yaayin saat wala taaha wala yaasiin wala haamim ayn siin mag ñu baax ñi dañ doon naan allah alam bi muraadihi waaye lépp ay junj la yoo xam ne ay baatina alquran la moo tax baatin googale di am la xalama hudu bi doon wàcc ci yeneen téere yi ñu ko tuddee juróom-ñetti araf yi mooy allahu muhammadu boo ko xoolee iyaaka ñeent araf la allahu ñeent araf la iyaaka yow yàlla na abudu muhammad mooy abdullahi ñeent araf la kon ñu ngi koy dégg moo tax seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam fépp fu ko yàlla di liggéeyloo ngir yéege ko du ko ne muhammad abdullah koy wax lamma qaama abdullahi yéen nañ koy fàttaleeku ci suratul jinni lamma qaama abdullahi waxul ne lamma qaama muhammad de wala lamma qaama mustafa dafa ne lamma qaama abdullahi ba mu demee ba yéeg guddi rañaan nga ba yàlla jox ko lum mu sa jox kenn te mu bañ koo tudd defa ne fa awha ila abdihi ma awha new ne fa awha ila muhammadihi aw ila mustafa aw ila muntaqa aw ila muxtaar déedéet fa awha ila abdihi ma awha abdullahi ba mu koy rañaane subhaanallazi asra bi abdihi fu fu Muhammad sol ay mbubb te mbubb te te tarawaay la yàlla di ko yéege ay martaba du jaar ci baati Muhammadu wala Mustafa wala Muntaqa wala Murtada turam yi du ci jaar benn Abdullahi la ciy jaar moo tax moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na xayrul asmaa'i maa ubbida aw humida tur yi gën ci tur yi mooy yi ànd ak abdu wala tur yi ànd ak hamd te mooy cant Abdullahi abdul salaam abdul muhaymin abdul jabbar abdul hayy abdul rahim wala tur yi ànd ak hamdu muhammad mahmud hamad hamuda hamdin hamdan xayrul asma'i maa ubbida aw humida kon iyaaka yow kott naabudu la ñuy jaamu wa iyaaka te yow dong yow yàlla nastaynu la ñuy sàkku ndimbal ci moom ci koo sàkku ndimbal budul yàlla ndimbal ga du wey tey mu defal la ëllëg mu defal la ëllëgaat nga ñëwaat sàppi nga ko dootul defaat ki nga xam ne boo ko ñaanee mu bëgg defal la boo ko ñaanul mu mer kenn dongal mooy yàlla innahu yaghdabu an tarakta su'alahu fasal bima arata yàlla mooy buur bi nga xam ne loo ko ñaan mu jox la boo ko bañee ñaan moom yàlla mu daal la mere inna allazi ata bi babillahi falan yaghiba ya akhi wallahi képp ku dikkee buntu yàlla yi du sooy mukk yàlla dina ko defal ay xéewal waaye boo dikkee bunt keneen ku dul yàlla yaakaar keneen ku dul yàlla yaakaar gi bés dana jot mu tas yaakaar gu dul tas rek mooy yaakaar bu ñu acc ci yàlla moo tax ñuy naan ah di day moom ak yàgg wéeru ci yàlla waaye bi yoon day daanu na déedéet dafa cof yàlla kenn du wéeru ci yàlla ngay xawee ko di daanu ku ñu dégg ñu ne dafa wéeru woon ci yàlla daanu wéeruwul ci yàlla dafa yàlla ku cof yàlla nag boo xalangoo dootoo jogaat wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu boo wéeroo ci yàlla mu jël sa lépp ba mu jeex tàkk kon ihdina yow yàlla yàlla nag ñu gindi ihdina yow yàlla yàlla nag ñu tette ihdina yow yàlla yàlla nag ñu jëgat jëme as-sirata ci yoon al mustaqima yoon gu ne caw yoon goo xam ne lunkuwul bankuwul ooñuwul ihdina sirata nag ñu gindi nag ñu jubal nag ñu tette nag ñu ommat siraata jëm ci yoon al mustaqima yoon gu jub koccu mbokk yi jub day yombul de seeta saar bi li ci yàlla wax yépp mi ngi bàkk boppam mi ngi kañ boppam mi ngi tagg boppam benn ndigal dong la ci joxe mooy ihdina siraatal mustaqim moo tax ku baax di Cheikh Mawlana Cheikh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu yàlla na yàlla taas ci barkeem moom si Abdul Qadir Jilani nee na al istiqamatu afdalu min alfi karama benn njub moo gën junni karaama diw mi ngi naaw ci kaw diw mi ngi tëmb ci ndox mi ah diw ku mu joxoñ nga doon golo njub moo dàq moo gën lii lépp jub ci siraatul mustaqim ba yàlla fekk la ci siraatul mustaqim lii mooy li jafeñ am na koo xam ne bu nekkee ci biir doomi aadama yi misaalam waliw kaamil la waaye bu beroo firaw naa ko tane njubadi rek ci lay def dem nañ nag ci jamono lii ñu naan tawam moo wàcce tawu njubadi wàccul nit ñee jubadi rek waaye njubab yàlla gi mooy alquran gi njubab yàlla gi mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ihdina yow yàlla yàlla nag ñu gindi yàlla nag ñu tette yàlla ñu yàlla nag ñu amat asirata jëm ci yoon almustaqima yoon goo xam ne yoon gu jub kocc la yàlla nañ ko yàlla defal ya bi sirata te mooy yoonu na ña nga xam ne an amta wàcce nga xéewal an amta xéewtal nga an amta baaxe nga euh, an amta teral nga an amta suqali nga wàcce nga ay teraanga wàcce nga ay xéewal alim ci ñoom te mooy sahaaba yi ak taabiina yi ak taabii taabiina yi waliyu yàlla yi sëriñ su baax si ñi leen di roy ñi leen di topp ñoom om seydina abubakar siddiq seydina omar ibnul xattaab radiyallahu anhuma seydina usmaan radiyallahu anhu seydina ali ibn abi taalib karamallahu wajhahu mbokk yi seetal waxinu yàlla ñi nga xam ne moom la xéewtal ci ñoom seetal xéewal yi seydina abubakar siddiq ci tooke ci la faatoo tooke ndax jaan def ko màttoon fan la ko jaan gi màttee ci xunt bu ñu tuddee raaru sawra wala raar agu sawr ba ñuy gàddaay moo njëkk dugg seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko muhammad bàyyil ma dugg bu luy gaañe bu ci nekkee na yem ci man man bu ma dee benn jëmm ju dee laa waaye yow boo faatoo tey addina gu tukki nga de addina gu tukki la seetal ku jeex takk ci doomi aadama ni muy mel moo tax kuy xas sayyidna Abubakar Siddiq sa bopp ngay xas jëmm joojale eh, yàlla bindatul jaam buy melaat ni moom ndax moom moo njëkk a takk maqaama siddiqiya yonte yonte yàlla Muhammad naan ko Abubakar Siddiq maqaama siddiqiya doomi aadama takk ko danga dem ba doon xutbu da nga dem ba doon rawsu da nga dem ba doon jaamiul fard da dem ba nekk fardul jaami te siddiqiya doo ko mën a takk lii yëpp ay maqaama la ci biir wali moo tax man damay jaaxle yenn jamono kayit boo gis ñu bind ci rek nga gis ñu bind ci diw xutbu loolu du foyekaay diw général la général léegi la doon foyekaay waaye général du foyekaay première classe deuxième classe caporal caporal chef ba keroog nga yegg général ay général de division ay général de brigade ba ngay yegg ay maréchal ku jóg rek ne diw maréchal la nañu tuub dellu ci yàlla wax yu ëpp yooyu ñuy wax foog ne lu xeebu la ñett fa ni bàmmeel mbokk yi diis na de bàmmeel dana néewi ba fett te ku ko néewi loo mooy yow ki tëdd ci biir bu bu bët wànnentee doo nelaw sa boñ buy métti doo nelaw sa nopp buy métti doo nelaw naka nag sa cër yëpp daal di néewi ndoo benn yoon nga tëdd ci biir làmmeñ nga tëdd ci biir bàmmeel sa làmmeñ mi ngi néewi sa bët a ngi néewi sa nopp a ngi néewi butit yi ñu ngi néewi mbaq yi ñu ngi néewi sa xol a ngi néewi sa res a ngi néewi sa xëtër yaa ngi néewi ñetti fani bàmmeel dëngal néew yi ci biir bàmmeel ba sa bàmmeel bi dana fett sa kaw keroog kenn du la fekk sa métit googale yow dong ak sa jëmm jala moo tax bu ñu nekk ci biir mbooloo xataraayu bu ñu nekk ci biir mbooloo di wax yu jéggi dayoo yow ki ngay wax moom xam nga na yeggul foofale yow ki koy wax xam nga ne yeggul la yaa ngi def loo xam ne kabura maqtan indallahi yal na yàlla dimbale ya rabbi xoolal seydna ab seydna abubakar siddiq moo la képp ku koy xas sa bopp nga xas rek pax bu mu gis mu xotti malaanam saañ bi amatul lu mu saañ mu jël xeer yi ci biir saañ mu jógi mu gis benn pax amul lu mu ko sakkee mu dugal ci tëstanam du xam ngeen tëstan tëstan wa dee seen tontolier mooy maa ngi jéggalu dafa am ñu fi nekk bambara la ñu gën a kii wa dee mooy tëstan mu dugal tëstanam ci pax googale jaan bi nekk ci biir fatt mënta génn ci la màttee Seydina Abubakar Siddiq tooke boobu nag moo ko gunge tooke boobu moo ko gunge incha allah buñ yeggee ca aaya ga incha allah danañ ko firi ngeen xam nan la mujjee ak tookeem boobale te kookale mooy an anta alayhim seydina omar radiyallahu anhu jàkka amuloon mihrab jàkka minbar la amoon rek waaye amuloon mihrab eliman dafay jiitu rek sàppa yi topp ko fi omar ne allahu akbar ci njël rek di jiite abu lu'lu'a ci la ko ci la ko jame paaka ci jam jamu paaka boobu ci la faatoo an amta alayhim seydina usmaan bun affaan dikki ci ñaari doomu jigéen seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci biir këram lañ ko fekk mi ngi tiim alquran bi di jàng ci lañ ko boomee deret ba daay toq ci kaw kaamil ba ku ñu naan abdullahi bun saba yemu ca mu tëb taxaw ci kaw ay faaram ba damm ñetti faaram te ñi ñooy an amta alayhim seydina ali ibnu abi taalib ba mu génnee njël di julli ji abdurahmaan bun maljam ci la dajeg moom daal ko bocc saamaaram googale jam-jam googale ci la demee alaxira an amta alayhim alxasan dañ ko tooke mu lekk ca ndabu biiri génn ci la demee alaxira te mooy sët bu njëkk ci seydina muhammad an amta alayhim alxas alxuseyn ca karbala ca lañu care ca lañ ko reyee ca lañ ko boomee ku ñu dee shammar ibn zi jawzan ci la daggee bopp bi ñu di ko sànnante di ko def comme bal bopp bi ñu ngi ko yaram bi ñu ngi ko suul ca karbala ci iraq waaye bopp bi mu ngi dox rek boo demee ci baabul faradis ci jaami ussarir ci dëkk bu ñu dee Damas di capitale réewu Syrie am na fu fa nekk nee nañ bopp bi fa la nekk ñu ngi koy ziyaare boo ñëwee ci Asqalaan fii ci réewu Palestine am na fu ñuy ziyaare nee nañ bopp bi fa la nekk boo ñëwee fii ci Qahira di Caire capitale bu Égypte ba tey am na fu fa nekk ñu koy ziyaare nee nañ bopp bi fa la nekk te kii mooy ñaareelu setu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ñooy an amta alayhim kon yàlla mbiram musta sedd musta yomb ñefe rek nga bokk ci gaay yàlla yi muñ bañ a jàbbatu bañ a ŋuurumtu lu la yàlla teg xam ne tegoon na ko ñu la gën a lu la laal xamal ne laal na ñu la gën ñu la jiitu woon siraatal lazina yoonu gaa ñi nga xam ne an am te wàccee nga xéewal alim ca ñoom yàlla xayril maxdubi bul ñu boole bu ñu dendale bul ñu dajale ña nga xam ne sag mer wàcce na alim ca ñoom te mooy yahudi seetal yahud ni mu yéesee yahud dem na ci doya dem ba na sàkk ku mu bokkal ndeeg baay lii mi ngi ci ñoom koo bokkal ndeeg baay boo demee ba bokk ak kooku lal xam na mbon fala tilim fala tàmbale tilim fala yem mboolem loo tey muy yàq addina gi yahuda ko def seen film yi bon yi ñuy teg ci télévision yi góor futteeku naka ni ko ndeyam juree jigéen futteeku naka naka naka ndeyam ni mu ko juree ñuy sëy ay satellite di ko sànni doomu aadama di ko seetaan lii ñoom ñoo ko njëkk a def banque yi nekk ci àddina bi yëpp di def riba lépp dërëm fa fayeeku dërëm ak genn wàll lépp lii seen jëf la ñoo ko andi tey ji te riba dafay toroxal jamono gis ngeen crise mondiale bi ñu nekk tey Amérique usine yaa ngi tëj rek Europe tamit noonu riba bi dong la fii ak riba bi bàyyiwuñ ko dem ci solution bu lislaam du ñu yegg fa ñu jëm mukk wala yi na du caagan waay sànku yi fii nag maa ngi leen di yee ci dara mooy téere ñu yore yi nii yépp ñaari alayhim moo ci ñëw ghayril maghdubi alayhim an amta alayhim ghayril maghdubi alayhim da dangeen gis ci yeneen téere wér na de daal yi na alayhim da ngeen ko gis waaye wér na de bu leen ko weddi mukk yonent bi amoon na téeméeri junni sahaaba ñaar fukki junni sahaaba ñeent junni sahaaba ba yonent bi wàccee liggéey ñi ñëpp dañoo tasaaroo ci addina gi njàng googu njàng bu wér la de an amta alayhim ghayru maghdubi alayhim wala daalina na ngeen ko bàyyi xel dégg ngeen kàddu gi da gis ci alquran fata bayyanu da gis am ñu bind fata sabbatu boo dindee maska yeeg araf benn la alquran maska bidaa la ci alquran tomb bidaa la ci alquran alquran amuloon tomb alquran amuloon am maska ñoom arab lañu woon luñ ne jàkk rek daañ ko mën a jàng moo tax fata sabbatu fata bayyanu boo tombee mun nga tomb fata bayyanu boo tombee mun nga tomb fata bayyanu lépp dafay daal di feeñ kon dégg nañ kàddu gi waxoon naa leen fii ci jamono da tukki nga gis ku jàpp waaye du raxas tànkam dafay masaa tànkam naka boppam nga gis ñun ñi dañuy raxas suñu tànk bu ñu ñële gisee ne dañoo juum ñun bu ñu leen gisee ne dañoo juum ñoom dëgg la lu am la de bëri na ci réew penk yi boo demee lu mel ni ay Xuraasaan réew yooyu bari na foofale lu mel ni ay Iran ay Afghanistan réew yooyu am na foofale waaye dëgg de da ngeen ko jàng ca naxwu ca alquran arjula ak arjuli boo defee arjula da ngay raxas faxsilu wujuhakum kon wa arjula boo masee ci suuf wa ar arjuli comme famsahu bi ru'usikum ci arafu jar ba nga ko delloo kon dégg nañ kàddu gi yal na yàlla déggloo ñu boppam yaa rabbi kon fatiha ngoog sabu masaani baat bu ci ñëw rek ñëwaat na beneen rahmaani rahim ci bismillahi ak rahmaani rahim ci gannaaw rabbil alamina hmm? rabbi maliki iyyaka na'budu na nasta'inu siratal mustaqim siratal lazina kon gis nañ ko sabu masaani kon ñu jóge foofu la ñëw ci saar ñu tuddee suratul baqara baqara li muy tekki mooy nag li tax ñu tuddee saar bi sooratu baqara def adresse am muy loolu tawfiq yi la danañ ko firi ci kanam tuuti tey incha allah waaye saar bi ñu ngi ko tuddee sooratu baqara kon bismillahi rahmaani rahim alif laam miim alif bu sampee kenn du sempi laam bu sempee kenn dootu samp miim mooy ndar kepp am na ñuy jànge alam ndax alif laam miim la kon alam taalam anna zalika al kitaab laa rayba fii hudan lil muttaqiin am na ñu ñuy jànge noona le ah alam taalam bi anna allaha yara ah alam tara kayfa al rabbuka alam alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fiil alam nasrah alam najal moo tax am na ñuy jànge alam zalikal kitaab la rayba fii bu leen weddi lu dëggu alam te alam anna zalikal kitaab la rayba fii kon ñoom dañoo ne am na luñ fa dog ndax alquran dana waxee noona la boo demee ci biir alquran nee na was alil laa jël dëkk ba dëkk dana wax dëkk du wax nitu dëkk bi ay wax li fa nekkoon mooy was al ahlal qaryati kon majaas la was alil qaryata li fa nekkoon mooy was al ahlal qaryati kon buñ ne alam zalikal kitaab laa rayba fii hudan kon lu ñu mën a dégg la kon dégg nañ kàddu gi waaye ba alif laam miim boo alif eh, téeméer la ak fukk ak benn alif téeméer la ak fukk ak benn te mooy tolloog laa ilaha illa laa ilaha illa téeméer la ak fukk ak benn mooy tolloog xutbu xutbu mooy kilifay waliw waaye moom mooy tolloog kaafi yàlla doy na lu nekk kon alquran ñu ngi dugg si ci biir am na ñu ne téeméeru saar la ak fukki saar ak ñeent saar kon mu toll ak jaami'u dégg nañ ko jaami u moy dajale na lépp bàyyiwul dara ndax jiim ñett la alif bi ko xacc benn la muy ñeent kon miim ba ñeent fukk la ayin bi juróom ñaar fukk la booleen boole muy téeméer ak fukk ak benn mooy jaami'u kon alquran dajal na lépp moo ñu ne alquran fukk téeméeri saar la fukk ak ñeent am nañu ne déedéet téeméer saar la ak fukk ak ñett ndax dañoo boole sóoratu lanfaal ak sóoratu tawba lanfaal jeexu waayam dafa niroog tàmbali waayu sóoratu ba te bismillahir rahmanir rahim nekkul seen diggante kon bu ñu boolee ñaari saar yooyu ñuy benn saar kon muy téeméeri saar ak fukk ak ñett dootul doonati téeméeri saar ak fukk ak ñeent waa téeméer ak fukk ak ñett lan lay doon mooy baaqi baaqi ci turi yàlla yi alquran mooy des be faw lépp dana ràpp jeex ba mu des alquran kon alquran mooy baaqi kon jóge na ci jaami'u nekk na ci baaqi am ñu ne déedéet loolu am na waaye alquran téeméer saal ak fukk ak benn dañoo boole qul a'udhu ak qul a'udhu bin naasi def ko muy benn ngir benn mbir moo leen wàccee ci benn jamono lañu wàcc benn minit benn seconde ci lañu wàcc ñu boole it li ilaafi qurayshin alam tara fa ndax ci baatu arab foo andi jaar ak majruur foog mu am fu mu aju boo ne bismillahi mi ngi aju ci kainun aw istaqara boo ne lillahi mulku samawati kon li fa nekkoon mooy kainun lillahi boo ne lahul hamdu kon li fi nekkoon mooy istaqara lahul hamdu kon boo ne li ilaafi comme lamba jaar la ah li ci des majruur foog mu am fu mu aju fan la aju ka asfin maakulin yàlla alag na abrahata lan moo tax mu alag leen li ilaafi ngir waa Quraysh am jàmm kon mu doon téeméeri saar ak fukk ak benn mu tolloog kaafi mooy téeméer ak fukk ak benn kon alquran a ngoog kon ñu wéy ah bu ñu toppee boroom xam-xam yi kese kon am na ñoo xam ne seen dégg dina jafeñ zalikal kitaabu boobale téere te mooy alquran mooy haazal kitaab di alquran bi laa déet ray ba sikk sàkka ray ba dengi dengi ray ba xel ñaar fii di nekk ci alquran laa bi mooy laa bi ñoo ci laa ilaha illallah laa bi laa ñaar la laa biy jëf ak laa bi dul jëf laa bi dul jëf waxuñu boobale waaye bii jëf lañu wax laa bii jëf ñaar lañu bii jëf-jëfu laysa ak bii jëf-jëfu inna bii nag mooy jëf-jëfu inna isim ba ko topp dafay taqaloog moom muy benn nakira lay doon muy ñaar